a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliina wa imaamil muttaqiina sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iina ammaa ba'du siiratu rasuulillaah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu weesu nag bi awnillahi wa minnatihi jeexaloon nañu eh, al ahdul makki muy phase midi mag mecquoise walillahi alhamdu wal minna ñëwoon nañu ba àgg fi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak si na madinatul munawwara ba wàcc kër seydina abu ayyubin ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa tey muy nekk kon suñu jotaay bu njëkk ci phase médinoise boobu muy li nga xam ne mooy wax ci di dix ans yi yonent nag ñu war a gis li nga xam ne moom la alayhi a def bi ñu agsi madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom bi mu agsee alayhi salaatu wassalaam li mu njëkk a def loolu lañ war a gis tey muy acte bu njëkk bu mu posé biir madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam te loolu gisoon nañu ci jotaay bi weesu euh, jundoon nañu ko te am na lu ñu ci gisoon muy pàkk boobu nga xam ne moom la jënd moom alayhi salaatu wassalaam ci xulaamay ni yooyu al yatiimay ni di Sahl ak Suhayl bind ah, woon ko ci ñaari jirim yooyu di Sahl ak Suhayl radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma gisoon nañu ci riwaaya bi nekk ci saxiixayn bu Seydina Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala anhu ko ne Yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane eh, woo waa banu waa banu Najjaar neneen saaminuuni xaa'itakum haada ne waxaale leen ak man sama seen pàkk bi gisoon nañ ne ko jënd léegi bi mu ko jëndee nag mu daal di koy def jàkka loolu mooy njëkk a def moom alayhi salaatu wassalaam madinatul munawwara loolu comme ni nga xamante ne noonu la ko imaam az taala jële ni mu ko jële woon ci Seydina Urwa ibn Zubayr taala anhuma wa ardaahuma ci riwaay bu al-Bukhari rahimahullah ci saxiix bi bi mu ñu gëléem gi yës yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne hada inshaa allahu almanzil ne fii inshaa allah mooy daluwaay bi mooy wàccuwaay bi imaam Urwa radiyallahu taala anhuma rahmatullah alayhi mun continue mu ne summa banaahu masjidan wa tafiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanqulu ma'ahum labina fi bunyaanihi mu ne kon ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di tabax pàkk boobu def ko li nga xamante ne mooy e, mooy e, jàkka ginnaaw gi kon mu def ko jàkka loolu mooy li nga xam ne moom la njëkk a tabax moom la njëkk def biir Madina laata muy am fu mu dëkk entre waxoon nañ la ne mu ngi dëkkoon kër Seydina Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa arda ah, ak lan moo xewoon ci tabax gi bis boobu noonu ñuy tabax ak fan yi ñu ko tabax loolu gisoon nañu wax yu wuute yi ci amoon ñii ne def na un mois ñii ne set weer ñii wax lu ëpp loolu am lu wax lu gën a néew loolu comme ni ñu ko gisoon ci jataay yi ñu génn kon alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne kon ci lay tabax lu jàkka ci euh, neewul nit ñi saxaaba yi radiyallahu tabax leen rek man ma toog déedéet moo tax imaam ci riwaaya biñ la wax léegi bu nekk ci saxi imaamul Buxaari imaam Urwa raximahullah wa tafiqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yanqulu la labina fi bunyaani yonent bi alayhi salaatu wassalaam commencé bi ñu commencé liggéey bi muy yëkkati ci briques yi ànd ak ñoom di liggéey ànd ak ñoom ci tabax bi nga xam ne moom lañ doon tabax masjidu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam bi ñu koy tabax nag euh, am na ay xew-xew yu fa am bi nga xamante ne ci lañu koy tabax waxoon nañ leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam pàkk boobu dafa daggulu woon garab ya fa newoon la nga xam ne moo fa newoon ci xabru ay mushrikuuna mu wax ñu daldi ko fay gindi génne ko fa toxal leen waaye am na ci riwaaya bu ne dafa amoon lu mel ni teen ndox moomu ñu daal di koy seeyal mu jàll ngacc ko mu jeex ginnaaw gi nag ci la joxe ndigal moom alayhi salaatu wassalaam ngir ñu daal koy tabax bi ñu koy tabax noonu comme li nga xamante ni moom la imaam al bayhaqi rahimahullah solo ci riwaaya boo xam ne bu saxiix la naka noonu imaam abdurrazaaq rahimahullah solo na ko moom mu ne imaam abdurrahmaan abdurrazaaq ci boroom musannaf bi mu ne axbaranaa ma'marun an al-hasan yuhaddithu an ummihi an ummi salama annaha qaalat lamma kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa asxaabuhu yabnuuna almasjida ja'ala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yaxmilu kullu waaxidin labinatan labina wa ammaarun yaxmilu labinatayni labinatayni labinatan anhu wa labinatan an nabi sallallahu alayhi wa sallam fa masaxa dahrahu wa qaala ibnu sumaya linnaasi ajrun walaka ajraani wa aaxaru zi wa aaxaru zaadika shurb zaadak wa aaxaru zaadika shurbatun min laban wa taqtuluka al fi'atu al baagiya kon imaam Abdurrazzaq wax naa la ne imaam al-Bayhaqi tamit soloo na ko ci riwaaya boo xam ne bu saxiix la bu wér imaam Abdurrazzaq mu ne axbaranaa nettali nañu Ma'marun di Ma'mar ibn Rashidin raxmatullaahi alayhi an al-Xasani muy al-Xasan ibn Yasaar al-Basri di al-Xasan al-Basri raxmatullaahi alayhi mu ne moom yu xaddisu fekk mu ngi nettali Seydina alxasanul basri an ummihi mu jële ci yaayam ci yaayam lu ko jële moom Seydina alxasanul basri ndax yaayam mawlaatu umm salama la woon yaay umm salama moo nekkoon ki nga xam ne moo njaati gémm mooy ki nga xam ne moo yoroon ay mbiram moom alxasanul basri moo tax euh, mu yaroo woon foofu noonu madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu jële kon ci yaayam moom seydina alxasanul basri yaayam jële ci umm salama di yaay umm salama radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne xaalat mu ne lamma kaana bi nga xamante ni ci la nekk rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa asxaabuhu ak saxaabaam yi yabunuuna al masjida doon tabax jàkkaam ji di jàkkaay Medina mu ne jaala asxaabu nnabii sallallahu alayhi wa sallam yaxmilu kullu waaxidin labinatan labina mu ne eh, saxaaba yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ku ci nekk ci ñoom brique benn brique nga doon yenu di jële fa ñuy jële brique yi di indi ñuy tabax tabax ku nekk benn nga doon yenu mu ne wa ammaarun waaye ammaar radiyallahu taala anhu ibn yaasirin di ammaar ibn yaasir radiyallahu anhuma mu ne kanta moom yaxmilu labinatayni labinatayni waaw Seydina Ammar moom da doon yenu moom ñépp benn brique par benn brique moom ñaari brique la doon yor wa la doon yenoondoo waaw lan moo tax mu ko doon ni mu ne labinatan an benn boo xam ne pour moom la wa labinatan an nabi sallallahu alayhi wa ak beneen brique boo xam ne danaan man maa ko jëlul yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gis nañ léegi ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam malgré loolu mu ngi doon liggéey neewul ne Ammaar ak ma doon téyel rek kon doy bi nga xamante ne lool am na bëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisee muy yenu muy yenu ñaari brique alors que nit ñépp benn la ñuy mu ne fa masaxa dhahrahu wa qaal seydina annabi alayhi afdalu salaatu daldi raay ginnaaw bi am na ci benn riwaay ñu ne karaw gi mooy kanamu karaw gi ci naasiya bi ci karaw gi di sax ci la ci kanam côté jëbi foofu la raay mu ne ko ibnu sumayya ne ko yow doomu sumayya yaayam moo doon sumayyatin xayaatin wala sumayyatin bint suwayya sumayya bint xayaatin wala bint xabbaatin radiyallahu taala anha wa ardaaha mu ne ko yow doomu Sumayya linnaasi ajrun mu ne ko nit ñi dinañu am benn pay wala ka ajiraan kantaa yow di am ñaari pay yow Ammaar ci ñaari birig yi nga yem ku am benn fii rek yow ñaar nga yem ba pare mu ne ko wa aaxiru zaadika shurbatun min laban wa taqtuluka al fi'atul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ah, ca ñu ngi fii muy fan yu njëkk yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko eh, di ci nettali loo xam ne di ci yëgle loo xam ne ci mu ne ko Ammaar ibn Yaasir comme ni ñu ko gisoon mi ñuy def tarjumaan ku ni jamono jooj la gaañu fële ca Siffin fa la ko reye moom Seydina Ammaar ibn Yaasir radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko wa aaxiru zaadika te lu mujj loo xam ne mooy nekk sa yóbbal li ngay mujj lekk wala li ngay mujj dugal sa biir ci àddina bi mu ne ko shurbatun min laban benn guux lay doon ci soow boo xam ne moom li ngay mujjee naan ci kaw suuf mooy benn guuxu soow ngay mujjee guux du nekk ndox du nekk lem du nekk nabiir du nekk loolu lépp du ci nekk waaye shurbatun min laban guux lay doon moo xam ne ci soow lay doon fa la yem ko déedéet wa taqtuluka al fi'atu te dina la rey al fi'a mbooloo mi nga xam ne kuréel bi nga xam ne al baghiya ñooy ñi beew ñoom ñoo génn topp ki nga xam ne moo doon jiitu jullit ñi jamono yooyu di Seydina Ali ibn Abi Taalib Asadullah al-Ghalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda moo tax comme li imaam al-Hafiz ibn Kathir rahimahullahu taala wax ne wa hadha al-hadith min dalaa'il an-nubuwwa haythu akhbara salawatullahi wa salaamuhu alayhi an Ammaar annahu taqtuluhu al-fi'atu al-baaghiya wa qad qatalahu ahlu shaami fi waqati siffin wa ammaarun maali wa ahlu wa ahlil iraq mu ne lii de xadiis bii de bokk na ci ci dalaa bokk na ci dalaa ilu nubu yu woy mooy yi nga xam ne lay tegtale prophétie yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax prophète ku ko doon yàlla dalay dimbalee ak ay mu'jizaat yooyu def ak ay aaya yooyu indi yoo xam ne ku dul yow man ngir dimbalee ko waaye tamit dimbalee ko ñu muy woo yonent bi yoobu mais tamit ñi muy woo ngir ñu bañ koo ween surtout sax ngir ñi muy woo ba tax ñu daal li koy gëm Eh, yonent bi nag alayhi salaatu wassalaam ay mu'jizaatam ay yooyu ku ko nar loolu kenn manu koo takk kenn manu koo fee waaye bii nii ci la ndax mu ngi nettali Seydina Ammaar ibn Yaasir loo xam ne ci xayba la te ñëwul lu ëpp trente trente après loolu trente-six après tabaxu jàkka ji nekkoon ci début hijra ji ci la loolu mu wax alayhi salaatu wassalaam xew fële ko sëkk moo tax mu ne moom Seydina uh, Ibn Kathir mu ne loolu day bokk ci tegtal yi wane la yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom a ko yónni bi nga xamante ni ci la nettali di xabaare moom alayhi salaatu wassalaam Seydina Ammar këni euh, ñi nga xam ne ñoo koy faat mooy kuréel boobu nga xam ne ñoo génn topp beew ci kaw amirul mu'miniin wa rabiu xulafaa'i rachidin ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa arda mu ne tawaa Shaam ñoo ko rey mooy ñi àndoon ak Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu loolu day wane ne Seydina Ali ibn Abi Taalib bokk na ci wane ne moom moo nekkoon ci dëgg même bu dee na ñële dañoo ta'wiiloon mooy euh, ñoom interprétation lañ def boo xam ne dañ ci juum jàppoon ne li waroon li waroon a njëkk mooy ne yonent bi ale euh, Seydina Ali ibn Abi Taalib jàpp ñi nga xam ne ñoo faat Seydina Usmaan ba mbir mi taayoo yi li leen Seydina Ali waxoon ne radiyallahu anhu que ne loolu mën na xaar après ndax jullit ñi dañoo dafa am ak wuute seen biir jamono ji bu ñu defee ba lépp dal ndax dañ doon door a rey Seydina Usmaan radiyallahu anhu mu ne leen bu lépp dalee après ñi leen ñi ñëw rey ko dinañ leen topp jàpp leen ne ñoom xaaruñu loolu loolu muy ijtihaad buñ defoon ñu daal ñuy juum te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon na euh, xaakim bi muy ki nga xam ne mooy génne àtte wala juge bi mooy boroom xam-xam bi tamit faqih bi bu defee ijtihaad mu daldi li mu wax jaar yoon muy loolu dëppoo li nga xam ne mooy as-sawaab kooku mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne kooku am na ñaari fay waaye bu dee nag idaa axtaa bu dafa juum falahu ajrun benn fay la kon lii bokk ci li nga xamante ne ni mooy ci dalaa'ilun nubuwwa yi wane ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam borom bi subhaanahu wa taala moo ko yónni eh, naka noonu la ko imaam al buxaari raximahullahu taala daal di solo ba léegi ci xew xew boobu di xew xew seydina ammaar bii imaam al buxaari raximahullah dane xaddatanaa musaddadun di musaddad ibn musarhad raxmatullaahi alayhi euh, moom seydina musaddad ibnu musarhad nekkoon boroom xam-xam bu mag bu ñoom seydina al buxaari raxmatullaahi alayhi qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abdul aziz ibnu muxtaar abdul aziz di doomi muxtaar qaala mu ne xaddatanaa xaalidun alxaza mu ne ki ñu nettali ñun mooy xaalid di alxaza an ikrima mu jële ci ikrima raxmatullahi ala aljamic qaala mu ne moom ikrima qaala libnu abbasin wa libnihi ali mu ne seydina ikrima dane sama sëriñ di abdullah ibn abbas de dane ma walibnihi man ak doomam moom seydina abdullah ibni abbas ali bu tuddoon ali ne ko intaliq ne leen ñoom ñaar intaliqaa ila abi sa'id fasmaa min xadiitihi mu ne seydina abdullah ibni abbas radiallahu taala anhu xabrul umma di fóoréw xeet ni dane ak doom ji doomam ji tuddoon ali rahmatullahi alayhima ne leen intaliqaa ila abi sa'id fasmaa min hadithi allah allah mu ne leen ñoom ñaar dem leen yéen ñaar Ikrima yow ak sama doom ji Ali ibn Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhum dem leen ila Sa'id abi Sa'id dem leen ci abi Sa'id mooy kan al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu waaw bu ñu fa demee mel nañ ne ko waaw bu ñu fa demee lu ñu fay def mu ne fas maa xaarul sax ñu koy laaj mu ne leen fas maa min xadiis yi bu ngeen demee ci Abu Sa'id na ngeen déglu waxtaanam dem leen ci moom ngeen déglu ko Allahu akbar laa ya'lamu al-fadlu illaa al-fadla illaa ahlu ngëneel daal boroom ngëneel la xam luy ngëneel waa imaam abdullah ibn abbas ak ki mu doon ak xam-xamam bu bari teewul mu ne doomam ci boppam ak taalibeem bu mag bii di Ikrima neewul ne man xam-xam man maay man maay ser maay centre bi déedéet lu waay di kii rek ñëwal ci man mais mu ne leen dem leen ilaa abi Sa'id fasmaa min xadiisi bu ngeen demee ngeen déglu xam-xam ya muy wax waxtaan wa muy wax ngeen déglu waaw nga lii mooy saxaaba yi saxaabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum bokk ñoom ñiy diri masala yi ba ci ñoom ne ñoom rekk a toj ko mën a toj mën a toj yax bi mën a koo man koo leeral ku wax ñu xeeb la déedéet xam nañu koy Abdullah ibn Abbas moom mi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanaloon ne allahumma faqihhu fi diin wa allimhu ta'wil ne boroom bi yow sama boroom man alayhi salaatu wasalaam faqihhu fi diin Abdallah mii yàlla nanga ko déggloo déggloo ko diine lépp diine faa fiq nii rek mais lépp luy tourner autour de diine def ko mu nekk koo xam ne ku ko dégg la waaw te nanga ko jàngal yàlla nanga ko xamal interprétation alxuraan moo tax moom mooy xabrul umma wa tarjumaanul qur'aan ibn abbaas radiyallahu taala anhu wa an abihi abbaas radiyallahu taala anhuma malgré loolu lépp mu ne doom ji demal yaag ay Ikrima dem leen ci Abu Sa'id ngeen dem déglu ji ci moom ñii xam nga ne bokku ñi nga xam ne ñooy toog naan man moom sama sëriñ rek wala sëriñ bi ci boppam di wax loo xam ne même bu ko waxul clairement taalibe yi këne fii man rek ka fi nekk bu fi kenn jéem a dem feneen fii man rek fi nekk waaw léeg-léeg duñ ko wax wax ju clair ay fii moom ku fi jóge dem feneen na la leer ne dara boo ko am loolu waxi gaaruwaale yooyu nga xam ne amul benn sens amul benn njariñ te ku ko wax waxoo dëgg ndax xam-xamu diine moom nga fii rek la ne wa ahdu nabi wa nan la imaam as-Suyuti rahimahullah qad haddasa sa sahbu euh, saxaaba euh, bi muy wax euh, ba pare mu ne loolu sax tuuti mo wa même ci adu xilaf xulafaawu rashidun yi saxaaba yi dañ doon ak atba mooy taabi'i yi dañ doon nettali xadiis di jàngale mu ne loolu tuutee des mu nekk ijmaa mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam am na ñoo xam ne buñ amoon ni laaj du ñu dem direct ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ doon laaj koo xam ne jàpp nañ ne xam na ko te tamit saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon jàngale xadiis jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam te pourtant source bi mu ngi fi mais teewul ñuy jàngale te yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxul kenn ne lan moo tax ma dégg leen ngeen di jànge ci keneen ku dul man waxu ko waadu sax sahbi qad haddatha al atba'u yakaadu an lan la wax foofu al ijmaaw am na lu mu ko wax moom boroom alfiyatu suyuti imaam as-suyuti rahimahullah te jamonoy saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom Seydina Abu Bakar a ngi fi woon am taabi'i yoo xam ne seeni taalibe yoo xam ne dañ doon wax di jàngale xadiis te kenn waxu ci pourquoi ngeen di jàngale ci keneen waa léegi nan la ñuy a ñëwee àddina bii ñu nekk léegi yow nga bëgg lépp ne ci man la ne loolu nit ku prétentieux moo koy wax ba pare riir dëgg-dëgg xam-xam wala mu nekk koo xam ne dafa xam ba pare waaye kiñaan dugg ko te yàlla nañu suñu boroom musal ci xeet boobu kon seydna abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhu kon mu ne ikrima ak doomam ji ali intaliqaa dem leen ila abi sa'idin ci abi sa'idin al-xudri radiyallahu anhu fasmaa min xadiis yi ngeen déglu ci xam-xamam waaye amaana tamit këne xam nani nii ñii xam-xam bi boobu Seydina Abu Sa'id moo ko xam ngir mu ne taalibe yi leen feneen loolu yépp mën naa nekk këne looloo tax waaye tamit mën naa nekk que comme l'imam al-Hafiz wax ne an ya wa yaxtamilu an li talabi uluwi al li anna aba saidin aqdamu soxbatan wa aktharu samaan min annabi sallallahu alayhi wa sallam min ibni abbaasin radiyallahu taala anhu wa arda mu ne ba léegi mën naa nekk ne da leen faa yónni ngir uluwu sana mooy loolu boroom xam-xamu xadiis yi lu ñu sopp la mooy sanadun aali loolu moo tax euh, imaam euh, euh, mbokku imaam Ahmad boobu imaamul jarh wa ta'dil imaam Sufyaan ibn Uyayna moo tax mënuma wax turam Yahya ibn Ma'in Seydina Yahya ibn Ma'in rahimahullahu taala bi nga xamante ne ni wax nañ fi ay mbirum weesu ay jataay jataay yoo xam ne dinañ ci junj tuuti euh, bi nga xamante ni ci la nekk ci lalu sukuraatam di waaj a génn àddina ñu laaj ko ana lan ngay mëbët lan ngay mëbët mooy lan mooy sa souhait mu ne baytun xaalin wa isnaadun aalin baytun xaalin mu ne man sama souhait mooy xoola bu isnaadun aalin boo xam ne bu kawe lay doon ndax bépp loolu mooy la isnaadun aalim mooy sanad boo xam ne mooy càllale xadiis boo xam ne lu nit ñi gën a bari loolu isnaadun la mooy boo xam ne day gën a wàññee dafa dafay day suufe day féete suuf mais lu muy gën tuuti nit ña fa nekk sa diggante yonent bi alayhi salaatu wasallam courant bi dox diggante bi di gën a fort ndax loolu ñëpp xam nañ circuit biy jóge ci ci ci centrale électrique bi fi muy njëkk a jaar ñooy ñooy ëppale que ñi xam ne ca ajak jag lay nekk moo tax moom ñu bëggoon mbir mi mbir mi looy gën tuuti lu ñuy gën tuuti ñoom ñuy gën nekk ñoo xamante ne ñii dañuy lu ñuy gën a tuuti rek courant boobu di gën a fort moo taxit loolu lañ ci loolu lañ ci taamu woon moo tax mu ne man sama mëbët mooy isnaadun aalim baytun xaalim kër goo xam ne bu wéet waa sanadun aalim ak sanad boo xam ne bu kawe la euh, mu ne loolu amaana looloo tax mu yónni leen ndax bu demee foofu amaane Abdullah ibn Abbas hadis bii nii jëm ci wàllu tabaxu jàkka ji moom bu leen ko nettalee mooy ci keneen la ko jële fekkewul affaire bi directement wala jëlewu ko ci yonent bi alayhi salaat wassalaam directement ci keneen beneen saxaaba la ko jële léegi nag kon mooy nit ñi dañuy gën a mooy kon da ngay compter Ali ak Ikrima ñoom ñu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas amaana mu jële ko ci keneen kon nga am ñetti nit muy ñaari nit diggante moom ak yonent ñoom ñaar ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam alors que bu dee euh, Abu Sa'id al-Khudri moom dafa fekk affaire bi bu ko defee moom affaire bi mooy yow benn intermédiaire rek la Ikrima ak Ali ibn Abi euh, ibn Abdullah ibn am mu amaana tamit loolu moo tax ndax euh, abd euh, Abu Sa'id al mooy ki nga xam ne moom moo njëkk nekk saxaaba imaam Abdullah ibn Abbas moo ko magoon sax te moo ëpp lu mu déggee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam Allahu kon bi mu leen waxee loolu dem leen ci Abdullah ibn Abbas dem leen ci Abu Sa'id al-Khudri ngeen déglu ci moom Ikrima rahimahullah mu ne fantalaqnaa ñu daldi dem man ak ali ibn abdillah ibn abbaas radiyallahu anil jamii neena biñ demee ci abi sa'id fa idaa huwa fi xaa'itin yuslihu ñu ngi ko fekk mu nekk ci benn euh, pàkk boo xamante ne benn mur boo xam ne mu ngi ko doon defar di ko mooy benn tool ab tool boo xam ne moom mu ngi ko doon yéwénal di ko defar tool bi mooy nekk bu doon tey fekk jamonoy ruuj dañ naan muy ruuj ngir tool bi euh, baax léegi mu ne fa lañ ko fekk muy defar toolam boobu fa axada ridaahu fahtaba bi mu ñëwee nag bi ñëwee mu xam ne ñii dañoo bëgg a mu jàngal leen xadiis mu daal di jël yéreem solo waaw akbar ngir màggal gis nga moo tax bokk màggal xadiis yonent bi alayhi salaatu wassalaam le fait que bàyyi mu bàyyi liggéey bi mu doon def teg arrêté jël ridaa am nga xam ne mooy li ngay teg ci kaw mu wàcc sol ko bàyyi li muy def euh, thumma ansha yuhaddithuna mu commencé nag di leen Euh, nettali li nga xamante ne moom la leen Abdullah ibn Abbas wax ñu dem déglu ko ci moom euh, mu ne xattaa mu leen di nettali di leen jàngal di leen jàngal ay xadiis xattaa di leen nettali xattaa ata ala dhikri binaa'il masjid ba ni muy agsee di tudd euh, tabax gi nga xamante ne nii moom lañ tabax moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon tabax jàkkaam jooju bi mu agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne fa qaala seydna abu sa'id al-xudri ne kunna ñun de nekkoon nañu mooy saxaaba yi radiyallahu anhum ñu fa doon liggéey naxmilu labinatan labina wa ammaarun labinatayni labinatayn mu ne ñun de ba ñuy liggéey bés boobu di tabax jàkka ji ku ci nekk ci ñun benn brique nga doon jël benn brique boo jëlee indi ba foofu teg dem jëliwaat beneen waaye wa ammaarun kanta ammaar ibn yaasir radiyallahu taala anhuma moom labinatayni labinatayn ñaari brique par ñaari brique ñaari brique la doon jël mu ne faraahu nabiyu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi gis seydina Ammaar ci xaal boobu muy yenu ñaari brique ñaari brique fa yanfudu turaaba an yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di ko faxasal poussière bi nekk ci bopp ci yaram bi wa naan ko wayxa Ammaar taqtuluhu al fi'atu al baaxiya yad'uuhum ila aljannati wa yad'uunahu ila annaar qaala yaquulu Ammaar a'uudu billaahi min alfitan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon di ko faxasal poussière bi naan wayxa Ammaar euh, muy baat la boo xam ne ngi wone yërëm gu mu yërëm Ammaar ay Ammaar mooy waxu yërëm teel koo xam ne danga ko yërëm moom de taqtuluhu dina ko rey al fi'atul baghiya euh, mbooloo mi nga xam ne ñoo génn topp ci te beew yad'uhum moom Ammaar mu leen di woo ilal jannati jëmi àjjana wa yad'unahu ñoom ñu koy woo ilal naari jëmi safar qaala seydna Ammaar seydna Abu Sa'id al-Khudri yaqulu Ammaar Ammaar naan a'udhu billahi minal fitan maa ngi muslu buur yàlla ci fitna yi Allahu akbar muy muslu fitna yi nga xamante ne mooy am ba moom mu génn ci àddina dañuy gis ne malgré yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ko ne moom mujjëm day rafet waaye malgré loolu mu ngi muslu muy muslu quand même malgré tout fitna yi Allahu akbar kon loolu benn xew-xew la bu xewoon ci jamono jooju waaye am na yeneen riwaay yu bari yoo xam ne day ñëw di wax loolu ci xew-xewu Seydina Ammaar ibn Yaasir boobu raxmatullaahi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma waaye naka noonu bi ñuy tabax loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom comme ni nga xamante ne nii noonu la riwaaye imaam al buxaari biñ la waxoon sànq jaar ci seydina urwatu mu ne bi ñuy tabax keroog mu ne wa huwa te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yanqulul labin mu ngi di toxal di jël ci birig yi di yóbbu wa yaquulu mu ngi naan haada alximaalu la ximaala xaybar haada abarru rabbana wa athar wa yaquulu allahumma inna al ajra ajru laaxira farxamil ansaara wal muhaajira moom imaam Urwata ibn Zubayr radiyallahu taala anhuma mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy tabax jàkka ji mu ngi naan di yenu ci birig yi ànd ak saxaaba yi radiyallahu anhum naan haadal ximaalu laa ximaala xaybar naan lii nga xam ne moom lañu yenu de birig yi de laa ximaala xaybar bokkul ak li nga xam ne moom la waa xaybar di yenu ndax waa xaybar liñ leen dina xam ne mooy ñoom ay tàndarma la ñuy yenu gooy mu ne lii ñuy yenu brique yii de moo gën yi nga xam ne moom la waa xaybar te yahuud ya dëkke woon fa di yenu hada alximaalu laa ximaala xaybar hada abarru rabbana wa athar mu ne lii de abarra mooy li nga xam ne moo ëpp yool te moom la yoon moo ëpp njariñ fa suñu boroom wa athar te yàlla moo lii moo gën a teey fa boroom bi subhaanahu wa euh, mooy bërig yi nga xam ne dañuy tabax ngir tabax foo xam ne néegu boroom bi la subhaanahu wa ba pare mu teg ci nee na wa yaqulu mu naan allahumma inna al ajrul axira farxamil ansaara wal muhaajira muy naan allahumma ee yow sama borom yonent mi alayhi salaatu salaam di ko wax yii nii yëpp nag ay moo tax imaam euh, Urwa ne imaam az euh, imaam az-Zuhri fatamassala euh, bi shi'ri rajulin min al-muslimiin lam yusamma lii yonent mi alayhi salaatu salaam doon wax doon reprendre poème yoo xam ne. kenn ci jullit ñi ci saxaaba yi moo ko defoon mooy moom waxu ko woon euh, ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam doodul woon fent way wa maa allamnaahu ash-shi'ra wa maa yanbaghi la suñu boroom ne xamaluma ko poésie te warul sax ci moom muy fent poésie mais tekkiwul lool tekkiwul ne moom du jël poème yoo xam ne lu nit wax la bu koy wax di ko répété comme ni nga xam noonu lu ñuy xaybar ak tamit ci xew-xew bii ñu nekk moo mu naan wa yaqulu mu ngi naan allahumma e suñu boroom innal ajra dëgg-dëgg pay de ajrul aaxira mooy payub alaaxira lépp luñ la fay ci àddina xamal ne fayub àddina alaaxiraa ko gën duun moo tax mu ne innal ajra ajrul aaxira farham yàlla na nga yërëm al ansaara lansaar yii di waa madinatul munawwara jullit ñi wal muhaajira ak ñi nga xam ne ñoo jóge makkatal mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takriman ñëw gàddaay fii madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam am na ci beneen riwaaya boo xamante ne nii euh, moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane dañ ne moom lii la doon wax la eh, ah, ah, da doon wax naan allahumma innahu laa xayra illaa xayra laa xayra fansuril ansaara wal muhaajira xam nga bi ci kaw allahumma innal ajra ajral aaxira innal ajra ajrul aaxira farhamil ansaara wal muhaajira bii nag allahumma ee eh, yow suñu boroom innahu laa xayra amul génn yiiw illaa xayrul aaxira amul yiiw gu gën a baax amul lu gën a baax. lu baax la ngay trouver àllaaxira muy fayuk àllaaxira muy fayuk àjjana fansur kon nag yàlla na nga dimbali bële faraxam lawoon yàlla na nga yërëm fii fansur yàlla na nga dimbali al ansaara wal ansaar wal ak muhaajiruuna yi bi nga xamante ne lool la lool la doon wax moom alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam alxaafis tudde ci alfath Euh, mu ne jullit ñi tamit di wax naan la in qa'adna war rasulu ya'malu la dhaka minna al-amalul mudallalu ñoom ñu ngi naan mooy nga gis ne ay chanre lañ doon kiiwe ngir liggéey bu metti la boo xamante nii chanre yi poésie day tax ñu gën a am ak ak cawar ñu naan bu ñu toogee da yonent bi alayhi salaatu wasalaam di liggéey ñun ñu toog croiser les bras de waaye waaye loolu de ci ñun waaye loolu de mooy jëf ji nga xam ne boroom ki jëf loolu toog yonent bi alayhi salaatu wasalaam di liggéey mu toog kooku de mooy ki nga xam ne boroom liggéey boroom jëf ju sànk mooy waajooy am na ci yenn riwaaya ñu ne Seydina Ali am na ñu ne ñeneen seydna ali radiyallahu anhu di wax naan laa yastawi man ya'murul masajida yad'ab fiha qa'i yad'abu fiha qa'iman wa qa'ida naan laa yastawi yemul waaye xam ngeen ne yemul man ya'murul masajida ñoo xamante ni nii dañuy dundal jàkkaay yàlla yi di ko tabax waaye bu paree ñu dundal ko di ko dundali lan di fa dem di fa jaamu yàllaa ko fa sikkar di fa tudd suñu borom yat abu fiiha te liggéey ba mu koy liggéey di liggéey jàkke yi du ko def liggéeyu faraa faraa liggéeyu bu bon waaye yat abu fiiha dafay rafetal liggéey bi qa'iman wa qa'idan moo xam mu ngi toog moo xam mu ngi taxaw ah, loolu ñoom noonu lañ doon liggéey waaye ci biir liggéey bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñëwee mooy wax liggéey xam nga boo liggéey après dinañ ñëw ci euh, ban façon la ko liggéeyoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy tabax euh, dafa gis Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu moom mu ngi tuddoon Talq ibn Ali ibn Talq ibn Amr Euh, dañ koy woowe na naan ibn ali ibn al mundir ibn qays ibn na ñeneen ñu ne talq ibn qays ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn abdil uzza ibn suhaym al hanafi ibn am ñu al mundir am ñu ne non talq ibn qays la ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Abdil Uzza ibn Suhayb al-Hanafi bokkoon ci tribu de Banu Hanifa du Hanafi Hanafi euh, loolu foog naa kenn du ci juum waaye jar na leeral bala ci nit ñee juum al-Hanafi fii tekkiwul ku nekk ci mazhabu imaam Abu Hanifa ndax mazhabu imaam Abu Hanifa c'est bien après imaam Abu Hanifa moom taabi'i la. ci ñi ne gis na Seydina Anas taabi'i la mooy ne taalibi saxaaba yi la mais fekkewul jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñii dafa amoon tribu bu tuddoon waa Banu Hanifa kii nag ci ñoom la bokkoon Muhammad ibn al-Hanafiya di doomi Seydina Ali ibn Abi Taalib boobu ndax yaayam moom al ci ñooñu la bokkoon waa Banu Hanifa moo tax ñu naan ko Muhammad ibn al ñooñu moo tax mu naan al waaye tekkiwul ne Euh, ci ngiiru imaam Abu Hanifa lool bien après la yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo gis comme ni nga xamante ne nii noonu la ko euh, imaam euh, al Bayhaqi daal di solo naka noonu imaam Ahmad rahimahullah daal dina koy solo imaam Talq ibn Ali bi nga xamante ni ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di tabax jàkkaam jooju bi mu agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, moom Talq ibn Ali bu dee riwaayé imaam al-Bayhaqi bi riwaayé bu wér la nee na moom imaam Talq ibn Ali Qays ibn Talq doomam moo ko jële ci moom mu ne moom Seydina Talq ibn Ali banaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam masjid al-Madina fa kaana yaquul qarribu al-yamaani min at-tiin fa innahu min ahsanikum lahu binaa'an mu ne moom Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu anhu mu ne Euh, man de tabax naa ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàkkaam ji madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mu ne moom bañ koy tabax mu ngi ma ngi naan moom aleyhi salaatu wasalaam di wax saxaaba yi radiyallahu anhum qarribul yamani min at-tin naan ndax biñ koy tabax labina labina brique yooyu du nekk comme ciment non brique yoo xam ne ci ban lañ koy defaree ban la mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan saxaaba yi radiyallahu anhum dafa gis ne Talq ibn Ali ku aay la ci affaire yi ni muy ni muy bu doon tey maçon yi mooy maçon la lii maçonnerie la gis nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon def na maçonnerie ndax bokk na ci ñu doon tabax jàkkaam ji te labina kaana yanqulu euh, euh, allabina wa yaqul allahumma inna al aysha ayshul axira am na benn riwaay inna al aysha la ayshul axira farhamil ansaara wal muhaajira kon bu maçon yi xeeb seen métier te benn métier tuuti nee na bi ñuy tabax jàkka yonent bi alayhi salaatu ne jege leen al yamaan yi ndax moom ñoom ko yaman la yaman lañ jóge mooy Talq ibn Ali al xanafi al yamani wala al yamani al xanafi ñoom waa Banu Xanifa yaman lañ lañ ñëwoon. moo yonent bi alayhi salaatu salaam naan jege leen bi alxanafi bii alyamaani bii ndax gis naa ne moom mooy ki leen gën a njaxas gi nii mooy euh, ni ñuy euh, am na nu ñu koy tuddee maçon yi euh, oh, buñ defee suuf si def ciment bi di ci sotti ndox tuuti tuuti kii di sotti ndox ki yor bi kii raakool bi di ci sotti kii di jaxas mu ne loolu nag na ne gis naa ne ki leen ko dàq moom moo leen ko dàq kon jegeel leen ko mbir mi na koy def moom waaw am na ci beneen riwaaya euh, moom Talq ibn Ali euh, radiyallahu anhu al-Yamani dane euh, Euh, dane dama jël fa ci benn riwaay dane dama jël almishaat mooy li ñuy li nga xam ne moom la ñuy tey turéel voilà turéel ñaaru turéel yooyu ñuy ñuy jaxase ciment beeg euh, euh, ak suuf si nee na fa xalattu tiina fa ka annahu ajaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy mu gis ma def loolu dama dama def rek mu daal di may repérer sama mooy façon bi mu ko defee mu ne dama jël turel bi wala peel bi nga xam ne moom laay jële ngir ngir li ñuy jaxasee suuf see ban ak li ñuy tabax rek mu gis ma fa xalatu tiina ma jaxase ko fa ka annahu mu mel ni ajabawu li ma def da koo yéem mooy dacee mooy daf ko repérer xam ni kii ku man li muy def la fa qaala moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen xanafi wa tiin bàyyi leen xanafi bi muy talq mi bàyyi leen ko Euh, ban bi ndax moom moo ñu moom mii nii muy def fa innahu adbatukum adbatukum li tin moom kat moo leen gën a mën a takk moo leen gën a mën a njaxas gën a mën a defar gën a mën a njaxase li nga xamante ne mooy ban bi ci tabax bi ñuy def allahu akbar yii imaam ahmad solo na ko rahmatullah alayhi comme ni nga imaam alxaafiz wax Euh, na ko noon imaam Ibn Hibbaan tamit daal na koy solo euh, muy xadiis bi nga gis xool Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku nekk da koo teg li mu gën man mooy ne gis na ne lii mu ne bàyyi leen xaribu léegi moom ci woppam mu ne jox leen ko ndax moom mooy ki nga xam ne comme li Aysa radiyallahu ta'ala wax ci xadiis bi nga xam ne moo nekk ci muqaddimatu saxiix imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ci introduction saxiix imaam muslim bi mu ne moom yaa Aysa yonent bi alayhi salaatu salaam dañ leen a jàngal ñuy wàcce ku dul yonent bi alayhi salaatu nit ñi seen place ku nekk teg ko palaasam fi mu war a tegu yonent bi alayhi salaatu salaam yi mu gisee ne kii moom moo ko dàq ñépp mu ne kon na jiite mbir mi bàyyi leen ko. muy jaxas ndax euh, liggéey bu baax lañ soxla soxlawuñ liggéey yoo xamante ne nii comme que am na ku ko man ñu bàyyi ko ki nga xam ne moo ko gën a man loolu la domaine de compétence bu ne bàyyi leen ko ñi ko gën a ñi ñi nga xam ne ñoom la yelu woon nañ fi li tax suñu dëkk yi bari du dox mooy ne loolu lañ dul def lépp di politique politicienne yow leer na ne diw moo ko gën man te am na diplôme yi war ak tamit ingéniosité bi xam-xam bi war ak tamit expertise lépp li mu laaj mais du ma ko jox ndax lan farewul sama kan wala rek ku neutre la moom bokkul ci politique bi société civile la bokk moom neutrul aw ma da moom dafa neutre amul yenn voix yu ma mën a indi kon kii daal jarul ma koy jox dara jox ko koo xamante ni ci sama parti la bokk ndax kat moo ma fal ba may falu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo doon mbir mujj nekk mujj mooy dama lay jàppale boo faloo nag bu ma fàtte poste yu bari lool waaw akbar xam ne loolu lépp soxtu la loolu muy lekk waa ji lépp lu xaraam la lu muy lekk ndax li muy lekk yëpp ah loolu yell yeyoowu ko moo tax alal yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na bokk na ci li ñuy njëkk a laaj que tànku kenn ndëggu tànku kenn ku jóg sa bàmmeel yawmal qiyaam bala ngaa teg benn paa dinañ la ci ñeent te bokkoon na ci ñeent yooyu sa alal ji ana foo ko jële nan ngay yow ñeme ngaa taxaw foofu ñu ne la foo ko jële nga naan man nag poste la boo xam ne dañ koo taaye woon dañ koo defar ba mu tolloog man ndax xam nañ ni aw ma fi compétence bu ma fi war a liggéey mais ñu créer post boo xam ne uniquement pour man la jox ma loo xam ne yelloowu lépp du sooxe lépp commencé di sooxe côté boobu doxatul secteur boobu doxul nga yor ak ñun ñépp di yor salaire yi million nag foog ne yaa ci génn yàlla yonent bi alayhi saatu wasalaam nee na dinañ la laaj sa alal jooju ak foo man di bokk ak foo man di affilié dinañ la laaj yow sa alal jooju foo ko jëlee ak ban ko amee foo ko dugal yonent bi salaatu wassalaam loolu la jàngale lislaam loolu la xam loolu la xam moo tax mu ne qarribul yamaani min at-tiin fa innahu min ahsanikum lahu binaa ndax moom kat gis naa ne moom mooy ki leen dàqa ci ñi leen dàq wala moo leen gën a mën a tabax moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu euh, imaam al-Bayhaqi dafa solo comme ni nga xamante ne même doom ji moo ko nettali ci même sanad bi wax nañ la ne bu wér la muy sanadu imaam al-Bayhaqi biñ la wax léegi jóge yaman ma nekk def délégation ak suñu samay ñoñ ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbarnaahu anna bi ardina bi'an bi'atan lana wastawhabnaahu min fadli tahuri fa da'a bi maa'in fa madmada thumma sabbahu lana fi idaawa ila axiri alxadit moom Talq ibn Ali alxanafi radiyallahu taala anhu mu ne bi ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu jóge suñu dëkk Yaman ci waa Banu Xanifa nee na ñu ñëw def délégation ñuy xabaar yonent bi alayhi salaatu ne ko nag suñu dëkk suñu dëkk bële dañ faa am pàkk boo xamante ne fu ñuy jaamoo yàlla mooy boo xam ne fu ñuy jaamoo yàlla boo xam ne ñun ñoo ko moom waaye nag li ñu bëgg mooy dañoo bëgg nga may ñu nga may ñu ci li nga xamante ne nga may ñu ci li nga xam ne mooy sa desetu desitu ci sa desitu njàpp mooy bu yonent bi alayhi salaatu ci des desu njàppam ndax njàpp bokk na loolu loolu noonu mi gën a ndox mi yonent bi alayhi salaatu ci loxoom yi yooyu ñoo gën a laat mais bii nga xam ne day jàpp ñu jóge ci mooy ngir ñu taataan barkeel ñu ne ko wastawhabnaahu ñu ñaan ko sàkku ci moom min fadli tahuurihi ci li nga xam ne mooy desu njàppam moom alayhi salaatu wassalaam muy barkeelu bi aasaarihi alayhi ci ay jeexitam jeexitalam yoo xam ne comme looloo tax saxaaba yi radiyallahu anhum comme le seydina abu suleymaan xaalid ibnul walid radiyallahu taala anhu wa defoon nga xam ne benn karawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam amoon daal di koy def ci kaalaam waaw akbar bés ba kaala googu réy rée toog gisu ko wallahi fu ne yëkkati ci kaw ak ci suuf ngir trouver ko ndax karawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ci kaala gi te bu ko solee xeex bu mu songu rek mooy gañ waaw loolu tamit la imaam Abdullah ibn Umar ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu xamoon ba moo tax da doon yëg giléemam di wër mbedd Madinatul Munawwara yi ala saakini afdalu salaatu wassalaam yor giléemam di wër amul benn buñ ko ne waa Abdallah looy def li mu ne la'alla qadamun taqa'u ala qadam allahu akbar mu ne amaana sama tànku géléem gii ma war dal tegu ci tànku boo xam ne géléem gu yonent bi alayhi salaatu wasalaam masoon a war sama tànku géléem tegu foofu looloo tax may wër mbeddu Madina yi waaw fu mu mas xam yonent bi alayhi salaatu dafa doon wàcc ci voyage bërëb bu mas a taxaw tuur wàcc fa tuur fa ndox door a lu mu yàkkamti yàkkamti moom ibnu omarin ibnu omara radiallahu taala anhuma dina fa taxaw tuur fa ndox door a dem wala bu dee gis na mu mas fa sieste tëdd fa tuuti dina fa wàcc tëdd fa ak lu mu yàkkamti yàkkamti muy ibnu omar al athari radiallahu taala anhu ndax kooku dafa xamoon li nekk ci lool moom la ñuy xamoon te saxaaba yépp radiyallahu ta'ala anhum loolu lañ xamoon comme bu ñu àggee ci sulhul Hudaybiya li nga xam ne moom la Urwa ibn Mas'ud wax radiyallahu ta'ala an ne man de dem naa ci Kisra dem naa ci Qaysar waaye maa ra'aytu qat malikan yu'azzimuhu qawmu kama yu'azzimu asxaabuhu kama yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammadan allahu akbar alayhi salaatu wassalaam mu ne man ci sulhul Hudaybiya bañ leen di yónni waa Makka di yónni ay nit ñuy dem ak ñëw Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi radiyallahu anhu ne bàyyi leen ma ma dem ñu ne ko demal ginnaaw bañ amee ñu yónni mu dem ak la fa xew yépp yonent mu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñu ñëw ci waa Makka di leen rendre mu ne maa ngi wàcc yàlla ne man de dem naa ci Qaysar dem naa ci Kisra César dem naa ci Kesroes bu Perse Qaysar César romain yi waaye maa ngi wàcc yàlla ne masumaa gis benn ci ñoom koo xamante ni nii ay àndandoom ay ñoñam màggal nañ ko bi ko wekk màggal ko comme ni nga xam ne noonu la waa saxaabaay Muhammad yi alayhi sayyidina rasulullah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu di ko màggale comme moom masumaa gis benn buur bu ñu màggale comme noonu ndax lan mu ne amul benn tiflit boo xam ne day jóge ci gémmiñam gi dal ci suuf lu dul bala moo laal suuf gaa yi taawu ko ko daf téye ko bala moo laal suuf kay kapte bu ko defee fa yadlikuuna bihi wujuhahum wa juludahum Allahu akbar ñu ci ñu koy seen karaw seen loolu insha buñ agsee ci yu mel noonu boobu dinañ ci gën a guddugg insha moom la xamoon moo tax ñu ne fa Talq ibn Ali ak ñi mu àndaloon radiyallahu nee na ma ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa ndesu jàpp de lañ soxla woon ndax kat dañoo am suñu suuf benn pàkk boo xam ne dañ ko faa def ngeen di jaamu yàlla fa daa bi maa ew fa madmada yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jël laaj ñu ëndil ko ndox mu daal di euh, euh, daal di euh, def ci gémmiñ gi yëngal comme booy jàpp yëngal ndox mi fa madmada thumma sabbahu lana fi idaaw mu jël benn récipient boo xam ne ci euh, baat ab baat boo xam ne ci der lay nekk mu daal leen ko ciy defal waqaala ginnaaw bi mu ne leen idhabu yeneen ci maa ngi saabsaab jox leen koo pare ne leen dem leen bi hadal ma yóbbu leen ndox mi fa idha qadimtum baladakum fatsiru bay'atakum ne leen jël leen ngeen dem jël leen ndox mi ngeen dem ne leen jël leen bu ngeen demee ca seen pàkk boobu ngeen di wax bu ngeen demee ngeen sotti ko foofu mooy ngeen jël ndox mi ngeen daldi ko fay wiis daldi ko fay sotti ah fandaxu ne leen bu ngeen demee foofu nangeen mooy bu ngeen demee foofu nangeen ngeen ko toj mooy idaawa bi baaj bi na ngeen ko dagg toj ko non faksiru bay'atakum non bu ngeen demee seen foofu noonu nga ndax bii ah ba euh, mooy euh, walaw la daf'ullahi an-nasu ba'd ba'dhum bi ba'din lahuddimat euh, masa salawatun wa masajid wa bi'un boobu noonu muy wax mooy mooy fi nga xam ne chrétiens yi fa la ñuy liggéey fa la ñuy jaamu yàlla ndax ñoom mooy église ñoom ay waa yaman gisoon nañ ne Abraha fa la ne woon Abraha ci ñoom la bokkoon dañoo ay chrétiens lañ moo tax mu ne bu ngeen demee foofu faksiru bay'atakum bu ngeen demee na ngeen toj mooy seen euh, kii boobu na ngeen ko toj mooy na ko toj wandaxu makaanaha min hadal ma mooy ngeen toj jàkka ci église bi après ngeen def ngeen tabaxaat mu ne bu ngeen demee ngeen toj lool jël ci ndox mii nii ma defal leen ci baag bi ngeen fandaxu makaanaha min hadal ma ngeen sotti ko ci bërëb boobu mu ne leen nag bu ngeen ko dexee wattaxidu makaanaha masjidan ngeen jàpp ginnaaw bu ngeen ko tojee ngeen foofu noonu ngeen daal di koy def mosquée fa qulna moom Talq ibn Ali ak ñim àndaloon nee na ñu ne yaa nabi allah yow ndaw yàlla li yow yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam inna al balada wal maa yanshif ne ko yow yonent bi yàlla bi kat alayhi salaatu wassalaam ñun suñu dëkk bi dafa sori de madina ba yaman bala ñu faa dem ak baag bi dañuy ragal ndox mi ñu ci defal amaana dañuy bañ mu évapo mu mu mu mu mu évaporé wu loolu la ñuy ragal yan chiffre day évaporé ndax fi ñu dëkk dafa sori xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne euh, kon sotti leen fa mad fa maddu fa muddu min al ma fa innahu la yaziduhu illa tiban qaala fa tashaaxaxnaa ala xamlil idaawa ayyunaa yaxmilu nee na ñu yonent mi alayhi salaatu salaam biñ ko waxee loolu ne ko ñun nag fi ñu dëkk dafa sore te ñuy bañ mbir mi naaw ndox mi ndax bu yàggee day day dem ba jeex bala ñu àgg nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen yokku leen ci ndox sama ne su bi jël leen ndox mu bari ngeen sotti ci fa innahu ndax sotti gi ngeen kii sotti ndox laa yazidu du yokk loolu sama ndesu njàpp gi illaa tiiban lu dul ak teey ak mbaax mooy lu lu baax rek lay doon lii moo tax gis nga lii dañ ciy jàngala këni maa u zam-zam bu dee da nga am ci biteel bu ndaw nga bëgg mu des ci yow lu bari danga ciy yokku ndox ndax laa yaziduhu illa tiiban sunna yonent bi alei salatu salaam ko wax ñii ne leen sama ndoxum njàpp jël leen comme que da di bañ mu dem mooy ku yor sama ndoxu zam-zam bañ mu gaaw a jeex jëlal li nga xamante ne nii mooy euh, ndox mu bari nga daal di ko ci sotti boo jëlee ndox mu bari daal di ko ci sotti bu ko defee moom day mujj deñu ba léegi maamu zam-zam moo tax ay nekk fi ah man man bu ma defal boo xam ne bu ñu rax la non man moom ndox mi may defal bu mu rax non loolu dara déggoo li mu wax jël ndox ngeen sotti ko ci ngeen yokk ko ci ndax du ko yokk lu dul illaa tiiban lu dul ak teey kon loolu la maa u zam-zam ak lépp ci yam yu mel noonu boo bañee mu kii la da nga yokkum ndox bu ko defee euh, mu bari nga man koo conserver bu dee surtout bu dee ne xam nga ne yow lii bala ma koo amaat loolu mën nga ko sotti wala boog bu dee ne ñi ngi ci war a jox dafa bari comme ujaaj bu jógee ujaaj yi buñ jógee Makka jarul ndax bu ñëwee ñi lay seet ñib dangaa mën a jël ñooñu ñëpp nga ku nekk nga jox ko loolu day kii dangay ngay jël def ko ci paan jëlalul bouteille yu deux litres sotti ko ci paan jël paan bi nga remplir paan bi ba mu fees ut say biteel wala ku kii nga tànqal ko ci jox ko te kooku maa u zamzam la yor ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ñii ne leen fa mudduuhu min al ma fa innahu la yaziduhu illa tiiba mu ne fa qaala moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu nee na nag léegi problème boobu réglé wu mu des beneen mu des beneen problème beneen problème bi mooy lan nee na fatashahahna ala hamlil idawa ayyuna yahmiluha faj'alnaha nawban bayna baynana nee na rek mu jugi nag ñu am beneen problème mooy léegi ñun xam nañ ne Euh, euh, euh, léegi yokk nañ ndox mi léegi kan moo koy yenu ku nekk ne maa koy yenu ndax ndox mu ñu yonent ci ma lay saar bàyyee moom ku nekk ne honneur boobu moom maa koy yenu ba suñ dëkk ñu am ci kuy ne maa koy yenu ñeneen ñi ne déedéet ah dañ ñoo gën a bëgg lu baax keneen ki ne waaye yéen yéen ñu nu ngeen foog mu ne fatashahahna ala hamlil idaa wa ana kan mooy yenu baan boobu téye ko ba dëkk ba fa ja'alnaaha gis nga ni ñu xëri woon ci lu baax yow foog nga ne ñii dinañ gis luñ ne lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la bëgg ñu koy ñu koy bañ a def wala lii la bañ ñu koy def yaakaar nga lool ñoo xam ne ndox mum leen jox rek la ñuy xëccoo ku nekk naan maa koy yenu koo xalaat kooku kooku xam nga ne bu dégg ñu ne lii mooy sunnaam mu koy bàyyi lii mooy alxubbul as-saadiq lii mooy cofeel bëgg boo xam ne gu réel la gu sincère gu dëggu kon mu ne leen léegi ñu ne kan moo ko yenu ñu am ci problème ku nekk ne man leen nag mujj bi fa naw ban ñu daal di koy def nag léegi ñu koy awante ku nekk ñu utal la ne kii mooy yenu bu bërëb sàngam mooy léegi trajet bi dañ koo xaaj ay xaaj ne diw yow yaay yenu bu doon tey ñu ne kon kii moo yenu ba kër euh, kër kër kër xaar keene maa yenu ba kër kër kër kër euh, Lat Joor keene maa yenu ba kër Masaa kii ne man maa yenu ba Pikine kii ne man maa yenu ba ni may àgge Dakar Plateau ba ni ñuy àgge les Mamelles mooy noonu mujj def ku nekk ne léegi nag ñu def ko naw ban ay ay ay li kulli rajulin yawmun wa layla xam nga ñi fiñ dëkkoon sori nañ même li moom mi mii moom ëpp nañ dëgg mu ne ku nekk ci ñun ku nekk mooy yow jour lëmm ngay yem dañ naan léegi comme ko noonu la demee jour tel diw yow yaa yenu mbir mi mooy dañu doon ñibbi beneen jour bi bu guddi gi bëccëg bu jeexee nga jox ki ci des mu ne fa lamma qadim naa bi nga xam ne ci lañu agsi baladanaa di suñu dëkk fa'alna la amarana ci lañu def lim ñu digal mooy toj suñu église boobu daal di fay sotti ndox mi lim ñu ko waxe woon ba pare ñu daal di koy def li nga xamante ne mooy jàkka moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu loolu mooy li nga xamante ne mooy histoire am euh, radiyallahu ta'ala wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwa kon tabax bi kon gis nañ ne lool moo fi xew léegi nag mu des naka la tabax bi naka lañu ko tabaxe tabax bi naka la ko ndax gis nañ ne ci yenn riwaay labina ay brique mais ci naka nan lañ ko tabaxe mur yi mur yi est-ce ay néegu ñax la woon toit bi lan la woon ak naka la bi meloon incha allah loolu gis ci jotaay bii di ñëw ak li nga xamante ne ni mooy Euh, ruulu jàkka muy yi nga xam ne moom lañuy tiiree ci xew-xew bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam acte bi mu njëkk a posé li mu njëkk a def Madinatul Munawwara laata muy am moom fu mu dëkk mooy utalu néeg borom bi subhaanahu wa foo xam ne fa la koy jaamu loolu euh, loolu lañuy gis ak yi aaju ci yooyu ak jàkka lan mooy ruulu jàkka ci société musulmane